fil baabil haadi wal arba'iin waan abdillahi ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-kabaa'iru al-ishraaku billahi wa uquuqu al-waalidayni wa qatlu an-nafs wal yamiinu al-ghamuus rawaahu al-Buxaariyu rahimahullaahu ta'aalaa al-yamiinu al-ghamus allatii yahlifuhaa kaadiban 'aamidan summiyat ghamuusan li'annahaa taghmisu al-haalifa fil-ithm kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawiyu rahimahullaahu ta'aalaa muy wax ci buntu bi nga xam ne moom lañ nekk ubbi woon ko ci jotaay bële jiitu waaw jotaay bi ñu génn moo doon bu njëkk buñ duggoon ci beneen wàll wi nga xam ne moo composé ne toolu nit ñu sell ñi di côté xadiis yi radiyallahu anhum wa allahu minhum amin gisoon nañu xadiis numéro trois cent trente-six ñetti téeméer ak fanweer ak juróom benn nekkoon xadiis sayyidina Abu Bakr Nufay ibn al-Haaris radiyallahu anhu bim ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na alaa unabbi'ukum bi akbaril gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal min ñu war a jël xadis bi ci tegu di xadis numéro trois cent trente ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar mu ne waan Abdullah ibn Amr ibn al-Aas mu ne xadis bii nag mu ngi koy ci saxaaba boo xam ne yàgg nañ ko gis muy Abdallah ibn Amr di doomi Amr ibn al-Aas moom lañ gisoon. xadiisam ca buntu bee ñu génn radiyallahu anhuma an innabii muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaal kene nee na alkabairu gis nga bàkkaar yu mag yi mooy al ishraaku mooy min alkabair comme ni mu ñëwee ci yenn riwaaya yoo xamante ne yeneen saxaaba soloo na ko min alkabair mooy dinañ ci ñëw inshaa allah mu ne alkabairu waaw walla yii ñoo yi ci gën a gis nga bàkkaar yu mag yi waxoon nañ la tënk du lu tënku ko ci yi mu lim nii rek lool kese la loolu gisoon nañ ci ci suñu xadis bi ñu génn bi ñuy gis ala unabbiukum bi akbaril kabair walillahi alhamdu wal minna mu ne kon alkabairu bàkkaar yu mag yi al ishraaku billah yu njëkk mooy bokkaale yàlla tabaraka wa taala ñàkk koo wéetal di ko utal ay associé ay nen wa uququl walidayn ak lan bi ci tegu mooy di ñaawe di dog say waajur di leen lor ci say wax say jëf ak li nga xamante ne mooy sa taxawaay wa qatlun nafs ñetteel faat bakkan wal yaminul ghamus ñeenteel bi mu lim mooy ngiñ gi nga xamante ne nii day naq boroom ca la nga xamante ne mooy ak bàkkaar te bàkkaar googee moo koy jëme sawara wala al mu ne wal yaminul xamus mu ne al yaminul xamus al imam an-Nawawi rahimahullah suuf mu ne loolu allati bi nga dégg ci xadis mooy allati mooy ngiñ da nga xam ne yaxlifuha kaasiban mooy waaji nit ki da koy giñ kaasiban tout en sachant que day nar mooy bi mu koy waat la xam ne day nar day nar waaye naa waat ngir nàngam rek waaw ngir jël àqu nit ñi mooy moo tax ñenn ñi ne gis nga yaminul ghamus moo dañ koy tudd tamit li nga xamante ne mooy qawlu zuur waaw loolu bokk na ci turam yi dinañ ci ñëw insha allahu taala kon mooy moom mi nga xam ne waa ji da koy waat amidan tay ko di nar summiyat ghamusa léegi nag waa lu tax ñu tudd ko ghamusa yaminul ghamus lu tax mu ne dañ ko koo tuddali annaha ndax moom de taxmisu day naq waaw alxaalifa ki nga xam ne mooy aji waat gi koy génn ci làmmiñam di ko waat fil ismi ci bàkkaar te nag ni mu koy dugal ci ism moom foofu la mooy da koy prolonger safara waaw mu ngi noonu wal iyaadu billah kon lii mu ne rawaahu soloo na ko Euh, al Bukhari al imaam al Bukhari bi war na ñëwaat insha allahu taala ci xadis mille sept cent quatorze waaw loolu mooy bu téere bay waaj jeex insha allahu taala xadis bi boo ko fi déggaatee rek boo ko déggaatee rek xamal na ngi waaja li ñu dese bareetul waaw <coughs> kon loolu la léegi laaj bi. comme niñ ko baaxee def mooy première chose bu ñuy njàngat ci wàllu xadiis mooy taxrij bi xool ki mu ne moo ko génne fan la ko génne ci téereem ak est-ce que moom dong moo ci wéeti ak yan kàddu lañ fa lañ fa utiliser la xadiis bi ñëwee bu dee am na ay wuute yoo xam ne ak kàddu yu yu yu yokk yoo xam ne day tax nga man cee gën a am ay njàngat yow amul woon bu dee ne ci benn kese nga yemoon nañ naa la kon al imaamu ñu tàmbal insha allah al imaamu Ahmad soloo na ko tamit na ko noon al imaamu Tirmidi ak al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii' imaamul Buxaari rahimahullahu taala hadis bi ci ñetti la ko indi hmm? en tout cas nañ jël ci kitaabul aymaani wan-nuzuur baabul yamiinil ghamuus voilà mooy euh, téere bi mu def ci wàllum giñ yeeg ak nizar buntu bi mu tudd al yaminu waat gi nga xam ne alxamuus gi naq boroom ci bàkkaar naq ko jëme ko sawara mu ne xaddathana muhammad ibnu muqaatil mu ne ki ñu nettali imaamul buxaari rahimahullah mooy suñu sëriñ di muhammad ibnu muqaatil al marwaziyu abul hasan al kisaa'iyu rahimahullah al baghdaadiyu après makka la mujje rahmatullah alay moom mii euh, euh, la imaamul buxaari rahimahullah dafa nettali ab hadis ne haddathana Muhammad ibn Muqatil waxoon nañ ko fi gaa yi na ko man man man Muhammad ibn Muqatil ar-Razi mu ne li an <laughs> arwiyaani ra li an axira ma jóge ci kaw suuf kaw asamaan wadd ci ci ci nga nel li ci suuf moo ma gënal may jële ci ar-Razi ci Muhammad ibn Muqatil ar-Razi ndax juge la woon <laughs> waaw la woon boo xam ne waaye seen imaamul yi dégg na ci moom sax waaye solowul ci moom dara mooy amul benn téere bu mu indi ay ay ay xadiisam te pourtant toog na moom mu koy muy jàngale moom <laughs> waaye dafa jàppoon ne dëgërul waaye tamit boo surtout ci côté euh, ay mazhabam ak côté euh, ñooñ nga xam ne dañu topp ak ra'yu lu bari voilà ak tamit bon euh, ñàkk gim gis ne moom imaamul yi sori waa ju mel noonu di jële ci moom ak tamit bon loo xam ne moom xam na ko ci moom moo tax mu ne ñu ne ko kan mu ne ma jële ci ar Muhammadu ibn Muqatil ar-Razi de ma jóge woon ci kaw asamaan si ne nel li ci suuf moo ma gënal may jële ci kaw kon Muhammadu ibn Muqatil ar-Razi dafa am al-Marwazi kii nag al-Marwazi la Abul Hasan al-Kisaa'i al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbaranaa nettali nañu an-Nadr di an-Nadr ibn Shumayl Abdullah ibn Kharasha ibn Zayd ibn Kulthum voilà Abul Hasan moom tamit al-Mazini an-Nahawi moom boroom xam-xamu nahwu bu mag la woon al-Basri al-Marwazi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarana boroom xam-xamu nahwu la woon waaye boroom xam-xamu hadiis mu ne xabaare nañu Shu'ba muy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Basri amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala Hmm? an Firaas moom Shu'ba moo ko jëlee ci Firaas di Firaas ibn Yahya al-Hamdani al-Kharifi Abu Yahya al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala sami'tu ash-Sha'bi mu ne man dégg naa ash-Sha'bi di Amir ibn Sharahil ibn Abd muy Abu Amr ash-Sha'bi al-Hamdani al-Kufi rahimahullah an Abdullah ibn Amr muy jëlee ci Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Sahm ibn Husays rahmatullah alayhi wa radiya anhu wa radiyallahu anhuma an nabi muy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaala nee na alkabairu bàkkaar yu majji alishraku billah wa uququ alwalidain wa qatlu alnafsi walyaminu alghamus noonu la ko alimam albuxaariyu rahimahullahu taala daal di indi kon nag mu ngi noonu léegi ñu ñëw nag kon ci ban lëkkaale la xadiis bii nii am ak suñu bunt bi ak yan njàngat lañ ci mën a jële yeneen premièrement ñu ngi ci bunt bi nga xam ne day xaraamal di désobéir say parents di dog say parents di ñaawi jëme ci ñoom waaye di xaraamal li nga xamante ne nii mooy di dog mbokk yeneen bi alayhi salaatu wassalaam comme niñ ko gisoon ci xadiis bii ñu génn bu seyna abu bakra bi beneen saxaaba dégg ci moom lu mel noone mu ne moom seyna abdullah ibn eh, ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma mu ne yonent bi saa saam dane al kabaa'iru al ishraaku billah lëkkaaleem ak bunt bi d'abord mooy bi mu tuddee bokkaale bi mu ci teg deuxième position comme bi ñu génnoon ci xadiis seyna abu bakra bi mooy uquuqul waaliday mooy di ñaawe jëme ci say baa ci say waajur waaw ci la ci la jóge waaw ci la jóge waaw loolu mooy deuxième position ci mooy yàlla wal iyaadu billah wal iyaadu billah aadana allahu min al uquq waaw léegi kon lool leer mu feddaliwaat ko fii ngir won lool loolu dafa xaraam te bàkkaar bu mag la bàkkaar bu mag manu la nekk loo xam ne dañ naan dañ koo si ah non <laughs> waaye hadith bi wax naa al imaamu Buxaari indi na ko ci yeneen i bërëb ci kitaabu istitaabatil murtaddiin wal mu'aanidiin wa qitaalihim baabu ismu man ashraka billah foofule wax nañu hadith bi ci ban circonstance la ko yonent mi alayhi salaatu salaam waxe mooy lu waral yonent mi alayhi salaatu salaam wax ko Seydina Abdullah ibn Amr dane radiyallahu anhuma jaa'a a'raabiyyun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mal kabaa'ir qaala al ishraaku billah qaala summa maazaa qaala summa uquuqul waalidayn qaala summa maazaa qaala al yamiinul ghamuus qultu wa maa yamiinul ghamuus wa mal yamiinul ghamuus qaala alladii yaqtati'u maala imri'in muslimin huwa fiihaa kaadib mu ngi noonu <laughs> léegi foofu dañuy jaa Seydina Abdallah ibn Amr wan ñu lan moo tax hadiis bi. ci yan circonstance lu ban xew-xew la ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon mu ne jaa dafa dikk arabiyun benn kaw-kaw ila nabi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qaala mu ne ya ya ya rasuulallah waaw yow nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam gis nga ab arabi la mais ya rasuulallah la wax waaw gisoon nañ taayee waa daa ñëw ne dana ya rasuulallah wala ya muhammad te bari woon nañu ko wax mais tekkiwul woon nañ ñoom ñëpp a yem am na euh, min al arabi am na ci kaw kaw yi ñoo xamante ne ni yattaxidu ma yunfiqu mahra euh, kii euh, bi muy wax ci suuratu taw ba euh, min al a'rabi man yattaxidu ma yunfiqu maghraman waaw mooy di jàppe li nga xamante ne moom lay dépenser ci yoonu yàlla li nga xamante ne ni mooy maghraman waaw bi yatarabbasu bikum ad-dawa'ir ñooñu ñooñu baaxul ni waaye waaye wa min al arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir waaw wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda allahi wa salawati ar-rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhum allahu fi rahmatihi inna allaha ghafurur rahim kon ñoom ñëpp yemuñ waaw waaw mooy ñoom ñëpp yemuñ am na ci arab yi arab yi kaw kaw yi arab yi ah, koo xam ne moom ñoo xam ne gëm na yàlla gëm bés bu pénc ba bu mujj ba te lépp lu muy joxe di ko dépasser yàllaay tax ngir am jege ak jege boroomam am ay jege jege yu koy jegeel fa boroomam waaw ak ay ñaani yonent balay saa saab ak ay xéewal yu jóge ci moom ci wàllu bu defee lu baax ñaan nga ko yonent balay saa saab di ñaanal borom dina alaa innaha xurba yëg ne lu ma nangu la kon mooy kaw kaw yëpp yemuñu mu ñëw ne yaa rasuulallah te loolu mooy teggi ni gina mat mal waaw mais yonent bi alayhi salaam lan mooy bàkkaar yu mag yi qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko al ishraaku billah mooy weddi yàlla mooy bokkaale yàlla qaala summa maaza hmm? gis nga xadiis bi ñu génnoon yeneen saa salaam moo ne ala unabbiukum waxoon nañ moo jëloon propre initiative ci moom moo taxaw ne leen est-ce que bëggu ngeen ma xamal leen ma xabaare leen ñu ne waaw waxoon nañ la foofu que ne njàngale day jóge mën na jóge ci la euh, euh, nit ki kiy jàngale jël tàmbali te kenn laaju ko dara waaye mu xam ne lii xamle ko baax na mu daal di tàmbali def ko comme li yonent sallallahu alayhi wasallam def ci xadiisu si boobu ñu gis le ala unabbiukum waaye waxoon nañ lay njàngale dina jóge ci mu laaj bii nii ab kaw kaw moo ñëw laaj ja arabiyun waaw <laughs> benn kaw kaw moo ñëw ci yonent mi alayhi salaam fa qaala ya rasulullah mal kaba'ir lu tax yonent mi alayhi salaam kan mooy cosaanu xam-xam bi mu fi génne noonu te yool bi yëpp di dellu ci moom mooy kaw kaw bi moo tax laaj dafa am solo bu dee ngir jàngale la waaye ngir xam loolu lépp day day wone ak façon laaj yi nga xam ne loolu l'islam nangu na ko mais pas ay laaju kalaateeg ah laaju tay ma tay tay tay tay tay ma wan leen ne du tus waaw laaju xool ne walla yéen ci ngeen di coow walla dinaa ko toroxal devant tout le ngeen xam ne du dara façon yaay yooyu dafa xaram ak laaju diingat waaw ak laaju reytan façon yooyu baaxul mais laaj ngir xam. waaye laaj ngir yeete loo xam ne xam nga ko waaye bëgg sëriñ bi daal di koy yeete euh, fàttaliwaat nit ñi mu jariñ leen waaw loolu yëpp ay façon laaj yooyu dafa am solo wala mbooloo mi ñu ngi bëgg a wax leneen loo xam ne amul njariñ nga laaj laaj boobu ngir loolu muy wax ci xam-xam occupé temps waaw ñu bañ a nekk rek di waxtaane ay làmb geek façon football beeg wala politique bi nga xamante ne nii daanaka yow manoo ci lu bari. commentateur kese nga te liñ ciy wax yu bari amoo ci preuve waaw amoo ci preuve ña naw kese ngay ngay déglu gëm leen keneen ku wax lu wuteeg lool wala boo ko la jow abi nga dal ko waaw kon nag yooyu yëpp amul njariñ nga gis ne loolu boo toogee tam lool xew nga laaj am masala ngir sëriñ bi leeral loolu bala ñuy déraper ci yooyu kon nag façon laaj yooyu dafa am kii nag doon laaj ngir xam waaw kon ñu gis ne kon foofu la njàngale mi jóge waaye bi ko nente mi alei saatu salaam ne al ishraaku billaah su bokkaale yàlla moo xam ne lool du boobu kese moo tax mu ne ko summa maada ginnaaw gi ban mu ne ko xuquuqul waaliday day na ñaawe jëme ci say waajur loolu taxawoon nañ ci duñ ci taxawaat ci jotaay bi ñu génn qaala summa maada mu ne ko ban mu ne ko alyamu alyaminul xamuus qultu nee na nag ma ne kan moo wax kan moo ne qultu mal yaminul xamis al al xamuus kan moo ne mais lan <laughs> Eh, eh, alxaafid ibn Hajar al-Asqalaani rahimahullah ginnaaw bi mu ci waxee muy saraal yi ci kitaabul aymaani wan nuzuur bi mu nee jàppoon na ne kii wa ko wax kii wa ko finalement li mu mujjee jàpp da ne man xadiis bi finalement borom bi walillahi alhamdu wal minna wan na ma kan moo wax lax bi waaw waaw ndax daa bu njëkk da ne woon amaana Abdallah ibn Amr moo ko laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam amaana di wax loolu nee na nag man nag trouvé naa ci loo xamante ni ab càllale la waaw waaw loo xamante ni day yeeral nag ci Sahih Ibn Hibban ah ana kan la mu ne ci am Nadr la ko jëli Ibn Shumayl li muy gis an Muhammad an Muhammad ibn Usman al al al al-Ayli ah mu ne an Ubaydillah ibn Musa bi sanad alladhi akhrajahu bihi al-Bukhari fa qala fi akhiri ba'da qawlihi thumma al yaminul ghamus qultu li amir kon kan la firaas la <laughs> càllale bi sànq du dégg nga ñu naan la mu ne la haddathana muhammad ibn muqatil qala haddathana qala akhbarana an-nadr qala akhbarana shu'ba qala haddathana firaas firaas moomu ibn yahya al-hamadaniyu al-kufiyu nee na moom mu ne sami'tu ash-sha'bi dégg naa ash-sha'bi kon bu nee man malaaj waaw kon nee na man bi nga xamante ne ci la wax ba pare fa qultu nee na summa bi mu waxee al yaminul ghamus sama sëriñ bi muy ash-Sha'bi qultu ma ne li Amir te Amir mooy kan mooy Amir ash-Sha'bi moom la man yaminul ghamus <laughs> moo la imaam al-Bukhari al imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne fa zahara anna as-sa'ila an dhalika firas wal mas'ulu ash-Sha'bi wa huwa Amir falillahi alhamdu ala ma an'ama thumma lillahi alhamdu thumma lillahi alhamdu fa inni lam ara man taharrara lahu dhalika min ash-shuhrah hatta inna al-Ismaa'iliyya wa Abaa Nu'aym lam yukhrijaahu fi haadha al-baab min riwaayati Shaybaan waaw kon nag mu ngi noonu mu ne <laughs> mu ne loolu man dama ko trouvé ci Sahih Ibn Hibbaan ci wàll ba muy wax ah, qismu nawaahi léegi nag bi mu waxee ne lool kon leer na ne kon ki doon laaj mooy firaas ki tontu tontu bi mooy ash-Sha'bi mu ne fa lillaahil hamd waaye waaye mbooleen cant yi ma borom bi def ma daj lii lii lii ñooy ñooy trésor yi waaw fii mu ne xam nga ko xamul xam-xam nag daneen waaye sa lii ah, ne dañ ne kan lan mooy yaminul xamus ji wax rek leen nga trouvé kan la wéy la wax yow jàll leen ma la parce que xamoo xam-xam moo tax nga jàpp ne jàll leen loolu du yaakaar nga ne boroom xam-xam yu mel nii dinañ kontaan ci lu mel nii buñ ko dajee ku mel ne al imaamul xaafiz xaafizu dunya <laughs> ibn Hajar al-Asqalaani di ci sant yàlla naan fa lillaahi alhamdu waay waay mboolem cant yi ñeel na yàlla ala ma an'ama ci kaw li nga xam ne moom la xéewale summa ginnaaw gi lillaahi alhamdu yàlla loolu moom dong la ñeel nag ak cant summa ginnaaw gi lillaahi alhamdu wax ko ñetti yoon ndax yonent ma saa bariwaana lu muy répété ñetti yoon waaw mu ne fa inni man ibn Hajar lam ara man taharrara lahu zalika min ash-shurah gisuma koo xam ne settantal na daj lii ci ñi nga xam ne ñoo shara hadis bi waaw mu ne même al imaam al ismaili ak imaam abu nu'aym al asbahani ñi def rek ñoom génnewuñu ko ci yoon yu mel nii ki shaybaan kon mu ngi noonu kon firaas moo laaj ash-sha'bi aw euh, ne ko waaw léegi lan mooy yaminul xamus <laughs> qultu kon al yamin nee na ah, ma ne ko lan mooy loolu léegi mu ne ma nag xaala kon sama sëriñ bi ne ash-Sha'bi di Amir ibn Sharahil ibn Abd muy Amir ibn Sharahil Abu Amr ash-Sha'bi al-Hamadani al-Kufi nee na mu ne ma alladhi yaqtati'u maal imri'in muslim huwa fiha kadhib mooy ki nga xam ne day dog alalu jullit mooy wax waat ni billahi alal lii maa ko te leer na ko ne waxul dëgg mooy rek xawlu zuur moo tax wax nañ leen nañ ci ñëw ñi nga xam ne dañ ne yaminul ghamus moo xawlu zuur benn la bokk ay synonyme la mooy boo jëlee bi mooy nga rek comme ñu ne la euh, bàcc mooy sàmbaay bàcc te benn personne bi la yow mu ñëw ne ko sàmba wala kee jógee ne ne ko bàcc benn la ñoom ñu ne nag yaminul ghamus ak xawlu zuur benn la mooy wax goo xam ne waxu nar la boo xam ne dañ ciy jële alalu sa mbokk waaw daganal ci alalu sa mbokk fekk yow la ngay waat yaa gina tey da nar demewul noonu waaye nag nga def ko ndax ñeme yàlla ngir entimo ne tuŋaañ alalu sa sa mbokk léegi benn a ngoog kon yaminul xamuus muy kii bi yaminul xamuus dañ koy woowe mooy ngiñ gi nga xam ne kon gis nañ mooy ban ngiñ mooy ngiñ gi nga xamante ne nit ki da koy giñ mu xam ne du dëgg ngir jël ci àqu nit moo xam nag alal la euh, Abu Amir Abu Amr ash-Sha'bi da alal mais du alal kese de du du du alal kese de mooy bépp àq boo xam ne sa àqu mbokk la boo xamante ne moom nga jël waaw jaare ko ci li nga xamante ne nii kacc la ngir jël àqam loolu mooy yaminul ghalmus dafa am yeneen tur dañ koy woowe az-zubuur comme liñ la wax sànq am ñu naan am beneen tur al-yamiinul faajira waaw mooy ngin gi nga xam ne ak kaccoore la ndax da ngaa kaccoore nit wax ne lii yaa ko moom alors xam nga ne moomoo ko waat nag mu jaral la nga waat waaye am na xadiis yoo xam ne yamiinu sabrin la ko la ko la ko yonent bi alayhi salaatu salaam waaw comme ni mu ne ci sax eh, eh, kii xadiisu Sayyidina Ibn Mas'ud wal xadiisu qad rawaahu al Buxaari wal imaamu Muslim rahmatullah alayhima bim naan man xalafa ala yamiini sabrin yaqtati'u biha maala imri'in muslimin laqiya Allaha wa huwa alayhi ghadbaan Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne képp koo xam ne dafa waat yamiina sabrin mu tudde ko foofu yamiinu sabr mooy yamiinul ghamuus di ngay naq sa bopp ci bakkaar bi nga xam ne moo lay jëmale directement sawar wal iyaadu billah lu tax sabr sabru mooy muñ mooy waa ji day jàpp tëj mooy tëj tëj boppam ah dogu ci ak waat goo xam ne leer na ko ne tecc la mais mu def ko xamal waaw mooy ne yow nga tënk sa bopp ci waat goo xam ne xam nga ne lu dëgg waaw yeneen bay saa saa am ne képp ko def loolu la di jële àqu sa mbokk jullit moo xam àqu alal waaw te ak bu politiciens yi foog ne bokkuñ ci moom laa la doon wax élection yi jege Sénégal ak feneen ak feneen ngeen kàccal nit ngir mu bañ a bokk yow ci waaw di di di di di créer ay tuuma di ngir ni diw moom nañ ko écarter mais yow da ngeen a foog ne man xaw ma lan moo xaw ma dañ ñoo piqué xaw ma bari na surtout wolof yi ñuy xalaati noonu pour ñoom bu ma nekkee avocat daal. yi yàlla xaraamal man concerné wu ma ci sama côté bu dee damay jaay noonu mii nit yëpp yam daal bu ma wàccee këpp këppal ji may def julli ji ma naan rak boo boolu yëpp toog bu ma jotee bu dee am naa jot sax te doon ñoo ñu tane ah ma def bu ki jotee ma jëndum xar bu rëy jaay fii poyte nii bu dee kuy kuy màggal la may màggal ak gàmmu ku dee kuy gàmmu la ñu jàpp ne loolu mooy diine mais loolu du diine